léegi nag ñu jàll kon ginnaaw lool walillahi alhamdu wal minna léegi nag mu des li waaji ne afara ay talxamu waaw alxamu moo niñ koy takke loolu ñëw na ci ay façon yoo xam ne xamwu eh, ñëwe ne xamwu afara ayta alxamwu waaw waaye ñëwe tamit ci takke nañ ko neneen comme li imaamul xaas na xajar wax ne am na tamit xamu waaw mu ne waxtulifa fi dabti alhamd fa sarraha al-Qurtubi bi anna alladhi waqa'a fi hadha al-hadith rahimahullah ham'u bil hamza wa amma al-Khattabi fa dabatahu bil waaw bi ghayri hamza li'annahu qaala wazn dalw wa huwa alladhi iqtasara alayhi abu ubayda al-harawi wa ibn al-athir wa ghayrihima wa huwa alladhi thabata 'indana fi riwayat al-bukhari wa fihi lughatan ukhrayan ihdahuma xamu bi wazni ax al axu alxamu wal uxra beneen bi xamaa bi wazni asa voilà mu ne imaam al-Qurtubi rahimahullah boroom xam-xam yi wute na nan lañuy takkee alxamu imaam al-Qurtubi rahmatullah alayhi mooy boroom al-Mufhim Abul Abbas Ahmad rahmatullah alayhi sëriñu boroom tafsir bi ñu doon gis bi weesu mu ne moom dafa leeral ke ne li nga xam ne moo rot ci hadis bi xam ula xam u ak hamza fin bi hamim ak hamza mu ne kanta imam al-Xattaabi moom ni mu ko takkee dane non à la place de ubi hamza bi waaw la fa def waaw te defu fa ab ah ndax dane ci waznu dalwu la voilà mu ne te loolu moom la Abu Ubayd al ci loolu la yem ak Ibn al-Athir mi ngi gisoon bi passé waa ji doon wax le chroniqueur de Damas <laughs> borom <laughs> rahmatullah alayhi wa mu ne ak ñeneen wa gayrihima mu ne te loolu mooy li nga xam ne moo sax ñun imaam al-Hafiz Hajar ci riwaayatul Bukhari yi ñu yor mu ne am na nag yeneen i ñaari kàddu yeneen ñaari façon yu ko arabe yi waxe yu ñëwee mooy ah comme ax xam xamu comme axu waaye ak beneen xamaa comme asa wallahu taala am na yeneen lu mu ci teg léegi mu def waa léegi alxamuwul maw alxamu al mawtu mooy lan boroom xam-xam yi dañ cee wuute parce que bu dee côté riwaayaat yi d'abord imaam al-Hafiz Ibn Hajar nee na zaad ibn Wahb imaam ibn Wahb dafa yokk fii riwaayati yi inda Muslim ni ko solowee ci Sahih imaam Muslim mu ne ginnaaw bi mu solowee xadiis mu ne ma sami'tu Layth yaqul alhamu axu zawj wa ma ashbahahu min aqarib az-zawj mu ne man de dégg naa al-Layth ibn Sa'd rahmatullah alayhi mi nekk ci tàllale bi ne alhamdulillah mu ne dégg naa ko mu ne euh, alxamu mooy frère jëkkër ji comme li ñu waxoon sànq ak li niroog loolu ci jege yi boroom kër gi jëkkër ji comme kan ibnul am doomu baay tëxam moom comme moom mu am baay tëx mooy frère papam jëkkër ji monsieur X dafa am Euh, papam euh, am frère léegi frère u papam boobu ne cousin wam la non doomu papam bi doomam voilà muy sa doomu bàyyi tax ku mel noonu wanax wi ak yu mel noonu mu imam al-Hafiz na Hajar mu ne waqa inda Tirmidhi ba'da taxrij al-hadith mu ne rot na ca sahih ci sunanu Tirmidhi rahmatullah alayhi ginnaaw bi mu solowee hadith bi mu ne <coughs> qaala moom nee na imaamu Tirmidhi yuqaalu dañuy wax huwa axu zawj am nañu daal xamu mooy frère boroom kër gi kuriha bañ nañu tere nañu lahu moom an yaxluwa biha muy wéet ak soxnaay frère am Sénégal ci lii la ñuy gens xam nga ci lii la ñuy gens waaw ñaan sa sa jëkkëru sa jëkkëru sa jëkkëru la déet du sa jëkkër non sa jabaru mag sa jabar du sa jabar loolu nañ bàyyi waxu caaxaan du sa jabaat waaw di wéet ak moom nga gis ñenn ñi moom dañuy ñëw ca lal ba moom daal di tëdd nag jaaxaan tàllal seeni kii naan eh madame ma ni nii da ngay foog ne yow boo leen xamul da ngay foog kii mooy jëkkër ji te du jëkkër ji ah frère jëkkër ji kese la wal iyaadu billah <laughs> non ñun moom nga gis ñenn ñoom dañuy ànd di di di di voyage yi waaw ñooy voyage yi ànd voyage yi waaw lépp léeg-léeg sax rakku jëkkër ji wala magu jëkkër ji mooy téyel soxna si soxnaay frère am saag bi mu ñuy dox moo koy téye waaw waaw bu soloo ne ko bii jekk naam mu ne ko o oh, saa yi koo laal mu lakk madam yow kay <laughs> ñëwal ñu dem doxal ñu dem laal naa <laughs> waliyasu billah <laughs> ñun ñun on a de sérieux problème boo xamante ne nii xaw ma nan lañ ciy génne waaw non mooy xam naa ko mooy mooy en fait bi ñu nekk ci xam ne mooy dañ ko banaliser te mooy gis ñu ciy duut baaram daanaka c'est rare waaw c'est rare gars yi di baaram xam ne lii lu ñaaw la même bu dee ne siiw na c'est une catastrophe lii daa hiya la wal iyaazu billah léegi ne <laughs> foofu al imaamu Tirmidi kon mu ne kon li ñu bañ tere nañ ko moom frère jëkkër ji muy wéet ak eh, soxnaam soxnaa jëkkëram soxnaay magam wala rakkam mu ne qaala wa maanaal xadiis ala nahwi ma ruwiya mu ne kon maanaa xadiis bi ci ni nga xam ne noonu lañ ko solo laa yaxlu wan na rajul bimraatin bu benn góor di wéet benn jigéen mooy maanaawu xadiisoo fa inna salisuhuma ash-shaytaan mooy comme ni mooy maanaawu xadis boobu nga xam ne yeneen saa saam ne bu benn góor di wéet ak benn jigéen fa inna saalisahuma ndax bu boobaa bés bu ko de buñ defee rek ka nga xam ne mooy seen ñetteel mooy kan mooy shaytaan sa shaytaane bu leen ñetteelee nga foog ne lu mu koy joué ba drôle yaa yaa yu dëgg shaytaane fekk benn góor bu wéet ak benn jigéen shaytaane ñëw ne xër seen diggante aywa <laughs> imagineel saay saay bu bon bi lan lan lan lan képp ah lay liggéey sawaay seen diggante ba daal di leen tàbbal ci li nga xam ne mooy al al al al al xaram ci li nga xam ne ah mooy lu xaram quoi kon xalaatal <laughs> waaw kon loolu lu lu lu garaaw la mu ne mooy maanaawu xadiis boobu waaw. Ah. <coughs> léegi xadis boobu imaamu tin kii mu ne euh, al al al xajar mu bu benn guur daal di wéet benn jigéen euh, lu dul ne fa inna saalisahuma ndax bu ko defee kaleen ñetteel mooy ash mooy shaytaan mu ne xadis boobu imaamu Tirmidi di wax. mu ne loolu nag euh, rawaahu ki nga xam ne intaha mu ne wa hada al hadith alladhi ashara ilayhi akhrajahu ahmad min hadith amir ibn rabi'a mu ne hadith boobu nag mu xam ne moom la junju hmm? euh, mooy ki ko euh, solo mooy ahmad jële ko ci hadithu amir ibn rabi'a voilà rahma radiyallahu ta'ala alam waaw <clears throat> léegi kon mu ngi noonu léegi nag kon ñu continuer <laughs> hein ñu continuer mu ne imaam al-Hafiz Ibn Hajar ba léegi dal fat bi hadis léegi nag mu ne euh, euh, euh, mu ne wa qaala an-Nawawi mu ne al imaam an-Nawawi nee na rahmatullah alayhi ittafaqa daal dinay dëppoo ahlul ilmi bil lugha mooy boroom xam-xamu langue ala anna al ahma aqaribu zawj zawjil mar'a ka abihi wa ammihi wa akhihi wa ibn akhihi wa ibn ammihi wa nahwihim wa anna al-ukhtayni aqaribu zawjati ar-rajul wa anna al-azhar taqa'u ala an-naw'ayn intaha mu ne Imam an-Nawawi nee na rahmatullah alayhi boroom xam-xam yi de rahmatullah alayhim dëppoo nañu boroom xam-xamu langue yi làkk yi mooy arabe l'étymologie arabe ala anna al-ahma kene mooy plurielu xamu ñooy aqaaribu zawj mooy eh, ñi jege ñaaley eh, aqaaribu eh, zawj zawjil mar am ñooy jege ñaaley jëkkëru ndaw si ka abihi comme baayam wa ammihi wala bàyyitaxu waaji ci boppam mooy bàyyi waaja wala bàyyitaxam mooy frère u baayam wa axiihi wala moom frère u boppam wabnu axiihi wala doomu frère am wabnu am ni ak doomu bàyyitaxam wa nahwi ak ñu mel noonu wa anna al ukhtayni ñaari sœurs yi tamit aqaaribu zawjati zawjati rajul ñooñu tamit dañuy bokk ñi nga xam ne ñooy jege ñaaley Euh, soxnaay waaw yi wa anna al asar kanta goro yi taxaw day rot ni ci ñaari walla léegi mu ne euh, léegi euh, bi mu waxee lool <laughs> waaw waaw mu ne ki nga xam ne mu ne wa qad iqtasara abu ubayda wa tabi'ahu ibn al faris wa daawudi ala anna al abu zawj waaw mu ne kanta ki nga xam ne mooy abu ubayda al harawi ma loolu wax ak mu ne bu topp ko Ibn al-Faris ak ad-Daawudi sharihu Sahih Imam al-Bukhari rahmatullah alal jami' ñoom dañoo wax ne ci ñu yem mooy ci ñu li ñu yem mooy ah, que xamu bi wax fii mooy kaddu googu mooy abu zawji mooy baayu abu zawja mooy baayu jëkkër ji <laughs> non jabar gi baayu jabar gi waaw mooy baayu jabar gi mooy jabar waa ji baayam mu ne zaada ibnu faris zaada zaada ibnu faris mu ne ibnu faris moom yokku na ci ne wa abu zawji mooy baayu jabar ji ak baayu jëkkër mu ne yaani lam ci jublu mooy anna walida zawji xamul mar'a mooy waajuru jëkkër ji kooku mooy xamu mooy jagañaale ndaw si wa walidu zawja waaye tamit waajuru soxna si xamul rajul hmm, mooy jegeñaale mooy goro waaji la ko ku jëkkër ji mu ne wa hada allahi alayhi urfu naas yow mu ne lii jamono ñoom ji ñuy dund moom ibnul faris léegi mooy ci langue arabe ñoom noonu la ñuy nit ñi noonu lañ jàpp mbir mi noonu lañ ko dégg mu ne wa qaala al asma'i al imam al asma'i al asma'i nee na rahimahullah wa tabi'u at-tabari wal khattabi ki topp ko ci imam at-tabari ak imam al khattabi ne ma naqalahu an-nawawi ah, mooy la nga xam ne moom la imam an-nawawi daal di eh, toxal ah. mooy ñoom la imaamu Nawawi wax ñoom loolu la ñu waxoon lu jiitu voilà loolu la ça ne veut pas dire que imaamu Nawawi moo leen di ak Tabari ñoo ñoo jiitu imaamu Nawawi mu ne wa kaza naka noonu naqala anil Xalil la toxale tamit moom imaamu Nawawi jële ko ci al-Xalil euh, mooy Ibn Ahmad al yi hmm? al-Xalil Ibn Ahmad rahmatullah alayhi mu ne wa yu'ayyiduhu qawlu euh, lii li koy diggalal mooy waxu sayyidatu Aisha bi mu ne maa kaana bayni wa bayna aliyin illaa maa kaana bayna al mar'ati wa ahma'iha sayyidat Aisha ne man sama diggante Ali ibn Abi Talib euh, li ci dox mooy rek li dox diggante ndaw si ak jegeñaaleen yi voilà <laughs> voilà loolu ma ne loolu day dëgëral ne mooy la ñoom imaamu la imaamu Nawawi waxoon sànq euh, euh, loolu mooy te ñi ñim la wax ne ñoom waxoon nañ ko lu ko jiitu loolu mooy wax ni mooy bi mu ne imaamu Nawawi nee na boroom xam-xamu lu koy daal dinañuy dëppoo ko ne anna al ahma aqaribu zawjil mar'a ka abihi wa ammihi wa akhihi wa ibn akhihi wa ibn ammihi wa nahwihim voilà loolu la mooy wax jooju kon mu ne wa wa wa qaal waqad qaala an-Nawawi al muraad mu ne al muraad fi al hadith mu ne imaamu Nawawi nee na loolu ci al minhaj la ko doon waxee rahimahullah li ñu jublu kon ci hadith bi lii la aqaribu zawji ghayra abaihi wa abnaihi li annahum maharim lizawja yajuuzu lahum alxalwatu biha wala yusafuuna bilmawt qaala wa innama almuraad al ax wa bnu al ax wal am wa bnu al am wa bnu al uxt wa naxwihim mimma yaxillu laha tazwiiju law lam takun mutazawija wa jarat al aada bitasaahuli fii fa yaxluwa al fa yaxluwa al axu bimraati axiihi fa shabbahahu bilmawt wa huwa awlaa bilmanci min al ajnabi min al ajnabi min al ajnabi mu ne léegi imaamu Nawawi mu ne imaamu Nawawi nee na rahmatullah alayhi li ñu jublu nag ci xadiis bi mooy jege jegeñaaley euh, ndaw euh, jëkkër ji mais bu boobaa bàyyi jëkkër ji dañ ko ciy génne ak doomi jëkkër ji kooku mu wéet ak ñooñu mooy bàyyi jëkkër ji wéet ak soxnaay doomam loolu dara newu ci waxuñu ko wa abnaihi ak yi nga xam ne mooy ay doomi mooy jëkkër ji amoon ay doom yu mu amoon loolu la jëkkër ji amoon ay doom yu jiitu kooku doom yooyu yu góor wala kenn ci ñoom di wéet ak seen tànta bu bees mu wax mooy seen soxnaay kii euh, soxnaay seen euh, loolu la ne loolu ñooñ ndax ñooñ ay mahramam lañ li zawja ñoom ay mahram lañ ngir soxna si ñooñu mën nañoo ñoom ñooñu kon duñ melale ak bii wala kon nag bu boobaa li nga xam ne moom lañ jublu ci xadis bi alxamu boobee muy jege ñaale jëkkër ji mooy kan mu nekkoon al ax mooy frère bi waaw petit frère wala grand frère wala ab seexam <laughs> wabnul axi wala doomu moom frère euh, jëkkër ji frère am am doom wala am mu bàyyi ci boppam frère u baayam wabnul ammi ak doomu bàyyi tëxam wabnul uxti ak boom mooy jëkkër ji am sœur sœur bi am doom ju góor kooku la dee wa nahwihim ak ñu mel noonu maa yaxillu boo xam ne doon na dagan ñu mënoon a denc ndaw si budul woon ne ndaw si seen mbokk mi denc ko woon ku nekk ci ñoom ñii mënoon nañoo denc ndaw si bu ko seen mbokk mi denc loon waaw ñooñu lañ lay wax te ñooñu sax beneen affaire mooy ñi nga xam ne sax bu waaji faatu woon par exemple ñoom mën nañ ko denc par exemple frère waaji mën na denc soxnaay frère euh, frère bu faatoo <laughs> wala yu mel noonu wala sax ñu tas mën na koo denc ah. <laughs> kon loolu mu ne ñooñu la ñuy wax wajaratil aada ba pare mu ne aada comme li ñu doon wax mooy aada yi ci biir nit ñi dafa jàll ke ne bi tasaahuli fii mooy di sàggan ci lii duñ ko jox benn rigueur waaw ñu mel nii dañ leen di bàyyi ñuy dugg ci soxna yi seen jëkkëru frère yi seen jëkkëru baay te doomu baay yi nangam ak nangam loolu mel ni dara new ci ñuy wéet di ànd comme li ñu waxoon di voyage yi di ànd wépp waaw nekk inconscience goo xam ne buñ demee fenn foo xamante ne non wal iyaazu billah quoi waaw <laughs> loolu la quoi mooy loolu mooy at-tasaahul fiihi fa yaxlu nga gis muy wéet ndax sàggan guñ sàggane ci al bi imraati ba moo tax ngay gis nit ah frère di wéet ak soxnaay frère fa shabbahu yoneen saa sa melale loolee nag wéet googee bil mawti ci dee wa huwa bil man min al ajnabi te loolu moo gën a yeey ñu tere ko que bu doon ab jàmbur la parce que jàmbur fu mu wéete day soupçonné de façon mooy day jafee am waaye kii nga xam ne kenn ko soupçonné kon kay foofu te li si daa bari te fa ñu mën a wéete ñoom kese te kenn du daa bari foofu mbonte Iblis jaar ci ñoom moo gën ki nga xam ne ab doxandéem la ab jàmbur la alhamdulilah ci ndaw si mu ne waqad jazama at-Tirmidhi rahimahullah wa ghayruhu kama taqaddam wa tabaa'ahu al-Maaziri abu zawj mu ne kanta imaamu at-Tirmidhi dogu ak ñeneen <laughs> ñu moom comme li nga xamante ne nii romboon na al imaam al maziri rahimahullah topp ko ci al maliki bi an al xamu abu zaw ñu ne xamu daal mooy bàyyi jëkkër ji lay wax. wa ashara al maziri ila annahu dhakara li tanbihi ne imaamul maziri ne nag jëkk bon bàyyi jëkkër ji la alxamul mawt mooy da koo ndax lan da koo tudd ngir wane. attirer attention ala man ghayrihi bi tariq awla kene bu dee yow jëkkër ji bàyyi jëkkër ji lañ tere muy wéeteg lañ ne bi wéeteg soxnaay doomam loolu mooy ak loolu yeneen saa da ko wax noonu ngir wane ne attirer attention que ne kon ku moom keneen loolu moo gën a yeey voilà voilà <laughs> waaw mu ne loolu wa tabi'a ibn al-Asir fi an loolu imam ibn al topp ko ci an-Nihaya mu ne lool nag wa raddahu Nawawi imaam Nawawi xam nga lu wute lii la waxoon dane bu dee baay ji baayu waa ji ak doomi waa ji ci boppam yu amoon yu góor loolu man naa wéet ak ndaw sax ne waaye maxaar bi lañ mën nañoo wéet moo tax mu ne imaamu Nawawi dellool yi fa qaala hada kalaamun fasidun mardudun laa yajuzu am la xadis alay <laughs> mu ne lii moom lii moom ñii wax moom ka kaddu la goo xam ne gu yàqu la waaw lu ñuy delloo yelloowut ñuy jël xadiis yoneen saa salaam bii di ko ci yenn intaha léegi nag imaamul xaafim na xajar dafa teggin yi ak rëy non imaamul xaafim na xajar il était exceptionnel radiyallahu taala anhu boo seetloo moom imaamu Nawawi léeg-léeg mu wax ne baatil <laughs> wax ji moom neen la booy boroom <laughs> bu moom da ngay gis da ngay doon xam ne imaamu Nawawi am na genn tàngoor bu ne ci moom bu gisee en ngir jàpp ne lii mooy lii dëgg lee daa sorek li nga xam ne mooy li alxuraan di wax wala sunnaa yeneen saa salaam même bu dee ne am na lu ko ñeneen mën a dégg mooy xam nga ay qawlun fasid en général imaam al-Hafiz Hajar c'est rare rare multi rare ngay dégg muy wax loolu moo tax bi waxee lii toxal li mu ne ah imaam an-Nawawi de loolu mu ne waaye wa sayadharu fi kalaam al-a'imma fi tafsir al-murad bi qawli al-hamu wal maa tabay maa tubayyanu minhu anna kalaama al-Maaziri laysa bi fasid <laughs> mu ne waaye dina feeñ ci kanam dinaa la indi léegi bu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim a'imma yi imaam yi di tekki lan mooy xamu luy wane loo xam ne day leer ne li am imaamul Maaziri wax noonu nag du lu yàqu ah comme ni ko Imaam An-Nawawi waxe ne wax ju yàqu la <laughs> voilà léegi nag mu ñëw nag léegi nag ginnaaw yi nag. muy ñëw nag ci léegi nag boroom xam-xam yooyu mu ne la ci lay leere na imaam An-Nawawi lim ne ñi imaam Al-Maziri yi mu wax nii du waxu dara mooy wax la joo xamante ne wax ju yàqu la <laughs> kenn loolu yàqu léegi mu ne qawlu alxamul mawt qiila almuraad léegi nag mu lay ñëwal nag ci yooyu te ci la ñuy tëje insha allah mu ne nee nañu am na boroom xam-xam yi ñu ne bon liñ ci jublu al alxamul mawt mooy anna alxalwata bil xamwi qad tuaddi ila halaaki diini in waqaatil maasiya aw ilal mawti in waqaatil maasiya wa wajaba rajm aw ila halaakil mar'a bi firaaqi zawjihaa idaa hamalathu al-ghiira alaa tatliiqihaa tatliiqihaa ashaara ilaa dhaalika kullihi al-Qurtubi mu ne am nañu wax ay wax la yu bari yu mboole mu ne am nañu ne liñ jublu alhamul mawtu mooy anna al-xalwata bil hamu mooy wéet gi nit ki wéet ak ah ah. ndaw si di wéete koo xam ne jegeñaale jëkkëram la ku góor xattu addi loolu de mën naa yóbbe ilaa halaaki diin mooy alkandeg sa diine yàqu ba faw waaw bu dee ne ah ñaaw téef dafaa xew mooy njaaloo da ngeen njaaloo daa njaaloog waaj ndaw si wala boog benn ngoog waaw mooy sa diine lay yàq ndax bu boobaa é def nga kabira boo xam ne nag sa ndox mii la yàlla daldi fonkloo ne la ko na nga ko denc nga ñëw de ba def ko fu dagan nga jël ko def ko fu xaraam rawatina koo xam ne jege ñaale la ci yow nit ñi duñu soupçonné lool ci yow sax moo tax ñuy sàggan ci loolu <laughs> loolu moom mooy sa diine day yóbbe ci diine bu yàqu benn aw ilaal mawti ida waqatil ma'siya wa jawara wala al rañ wala boog mooy alxamul mawt mooy wéet googu jege ñaale ndaw si no jëkkër ji di wéet ak ndaw si bu ci bu ci njaaloo amee ba ñu war a ab ëmb am ci ñu war a mu leer ñu war a raj mu loolu ñoo xam ne sanga woon nañu ñu war a leen a xaañ ay xeer bañ faatu lool kon loolu day indi li nga xam ne mooy dee mu ne benn beneen a ngoog aw ila halakil mar'a wala boog ci alkoog ndaw si ci nan mooy ci soxna si bu jëkkëram daal di koy fase bu dee ne daa yëg mbir mi léegi fii daa ngi yóbbu ko ci mu daal di koy fase nag loolu moo tax yeneen saa salaam ne woon euh, mooy wa anna talaq kasraha talaaqaha mu ne yeneen euh, euh, kii jigéen dañ koo bind ci faar goo xam ne mooy faar te faar dafa dëng te li gën a dëng ci faar mooy ba gën a kawe waaw mooy nit ki dangay ngay xam nooy màññi sa soxna ak noolu ndax bon imperfection ci ñëpp la am voilà mais boo yaakaaree ne am malaaka nga takk mooy da kii de boo moytuwul rek dañ ko damm te damm ko mooy nga fase ko kon le fait kon waa ji loolu doy mën na yóbbu ndaw si waa ji bu ko yëgee mu mer daal di koy fase loolu mooy vraiment après réputation day yàqu voilà kon nag loolu la quoi mu ne lii lépp al imam al qurtubi rahimahullah moo ko moo ko junj mu ne wa qaala at-tabari mu ne imam at-tabari rahimahullah nee na al maana maana anna al xalwa anna xalwata ar-rajuli bi imraati axihi aw ibni axihi tunzalu manzilatul mawt wal arabu tasifu shay al makruh bil mawt voilà ah mu ne qaala ibn al a'rabi hiya kalimatun taqulu al arab mathalan kama taqulu al asadu al mawt ay liqa'uhu fihi al mawt walaw al ma'na ihzaruhu kama tahzaruna al mawt mu ne imam ki nga xamante ne mooy at-Tabari nee na maanaam mooy wéet gi góor di wéet ak ak jigéen boo xam ne daganu ko wala rawatina jigéenu soxnaay frère am wala ah li euh, nga xamante ne mooy doomu frère bi di wéet ak soxnaa yi ki nga xamante ne nii mooy bàyyi xam bàyyi xam la mu ne loolu dañ koy wàcce wàcce waayu dee ndax arab yi dañuy melale loo xam ne bëgguñu ko dañ koy moytandu ko di ko tere ak dee comme li nga xamante ne moom la al imam ibn al arabi ne kàddu la goo xam ne arab yi dañ koy wax misaalam ci misaal bu ne al asadul mawtu gaynde moom mooy dee mooy lan dajeeg moom moom mooy dee yow xaw ma looy xoole laa wax ba dajeeg ci àll boo xamante ne nii gaynde gu xii nga bëkkanteeg moom yéen ñaar képp mooy dee nga <laughs> loolu lay loolu la ci jublu mu ne wal maanaam maanaam mooy mooy tëndukoo leen comme ni ngeen di mooy tëndukoo dee na ngeen mooy tëndukoo kon di wéet ak soxnaay seen frères yi wala seen doom yi seen soxna yéen doomi baytax yi ak baytax yi mooy tëdd ko leen di dugg ci seen soxnaay seen mbokk yi noonu mu ne waqaala saahibu majma'ul gharaib mu ne borom majma'ul gharaib nee na rahmatullahi yahtamilu an yakuna al mar'a anna al mar'a idha khalat fa hiya mahallul afa wala yumanu alayha ahad falyakun hamuha al mawt falyakun hamuha al mawt ay la yajuzu li ahadin an yakhluwa biha illa al mawt kama qila ni'ma as-sihr al qabr wa hadha la'iqun bi kamal al ghira wal hamya mu ne kanta moom dane maanaa bi dañ koy yente ne liñ ci jublu mooy que ne jigéen bu wéetee soxna si moom kese loolu mooy ah nit di ko fekk góor loolu bërëbu ay problème dal la fa la de ay fitna de te loolu nag wóolu wuñ ci kenn kon nag na nekk li nga xam ne mooy xamuwaa mooy la nga xam ne daal mooy nekk ak moom nekk almawtu muy faatu mooy lan kon daganul ci kenn muy wéet ak moom lu dul xaal xanaa dee fekk ko fa waaw <laughs> waaw comme ni nga xam ne moom la ñuy waxee ne néew ma ëskey asseeru goro bi nga xam ne mooy alxabru mooy bàmmeel mu ne loolu nag lu la ci matu ak fiiraange ak tamit mooy nit ki ñi ngay fonke sa bopp ak tamit bañ a def lu bon ak loo xamante ne vraiment lu ñaaw lay doon après sa réputation ñooyu mu ne wa qaala Abu Ubayd mu ne al Abu Ubayd rahimahullah kantaamam nee na maanaa qawli alhamul mawt nee na maanaa wax yi nga xam ne mooy alhamul mawt ci hadis bi hmm? ay fal yamut wala yafal hada mooy nit ki na faatu na la faatu gënal <laughs> waaw préférer faatu que di soxnaay sa frère wala soxnaay sa baytix wala yu mel noonu bukk bu ko def wala yow doomu bàytex bi bool dem di wéet ak yi ko kële sa bàytex bi mu na préféreel dee ko def loolu <laughs> mu ne lii nag bimu ko euh, imam an-Nawawi nag wa taqabahu an-Nawawi fa qaala hadha kalaamun fasid <laughs> yene imam an-Nawawi bi mu tuddee lii moom jëla ko ci am wooway dare dare waayow lii moom wax la joo xamante ne wax ju yàqoo gi <laughs> wa inna al anna al-xalwa bi qaribi zawj akthar min al-xalwati bi ghayri wa sharru yatawaqqa'u minhu akthar min ghayri wal fitnatu bi amkan li tamakkuni min al wusul ila al mar'a wal khalwa biha min ghayri nakir alayhi bi khilaf ajnabi loolu waxoon na ko sànq mu ne <laughs> yoon na yi dàq wax ji ne liy wax ju yàqu la waaye liñ fi jublu mooy wéet wéet bi nga xamante ne moom la nit ki wéet ci jegeñaale mooy boroom jëkkër ji non boroom jëkkër ji ab jegeñaaleem di wéet ak soxnaam ah loolu moo gën a bari lu muy xew que di wéet keneen ku dul ku jege jëkkëram yi loolu c'est sûr parce que ñooñu lu tax mu ne nag bu boobaa comme que ñoo ëpp ñoom lu ñuy wéet ak ndaw si parce que yu bari duñ ko soupçonné na na waaye foo jëm waaye sax dañ ko dul nëbb waaye su de sama kii bi laay ne sama soxna si laay sama soxnaayu frère bi laay seeti quoi waaw waaw nga nuyul ma ko moo doo gëj gis ah, voilà gars yi duñ jàpp ne sax waaw te xam nañ ne moom kese dëkk ah même buñ xamee ne moom kese dëkk wala appartement la ko borom këram utal moom kese mu dem di ko seeti mais même da koy wax man falaa jëm waaw ma yaay xam naa maa ngi dem seeti euh, diw quoi ah waaw nuyul ma ko xaar xaar yóbbaaleel ma ko lii moo ko fi fàtte woon keroog mooy gi noonu <laughs> gis nga ñoom ñuy ëpp lu ñuy la ñuy wéet ak moom kon nag koo xam ne euh, ab jàmbur la ci moom. washarru kon nag mbonte bi te mooy lu jëm ci wàllu njaaloo ak ba ca àgg ca yutawaqqa'u minhu akthar min ghayri kon foofu foofu ëppee ndax occasion yi njaaloo di amee fa lay gën a bare ndax c'est répétitif fa la daje gi di gën a bare kon nag yaakaare ko foofu di ko xaare foofu fa la gën a bare que ab jàmbur wal fitnatu bu boobaa fitna bi bi am kan ci lay gën a jàppandee li tamakkuni yi ndax moom day jàppandi mooy bokku jëkkër joojee frère am wala yooyu day jàppane ci moom ci jote ci ndaw si ak di wéet moom ci loo xam ne keneen gaa yu bari mooy li ma la wax sànk kenn du ne la ah lii de di ñaawlu mbir mi wala boog di xalaat leneen moom bu fay dem di nëbbu déedéet bu fay dem sax du nëbbu da koy wax eh, fee laa dem bon maa ngi ñëwaa ah naa ngi ñëw bon après ci kanam xam naa wala boo wala suba rek c'est pas grave voilà ak ak contrairement ki nga xam ne moom jàmbur la jàmbur boo xam day dem seet euh, soxnaa jàmbur naan maa ngi way dem gaa xam noo rek dëkk gaa yi léeg-léeg Eh, loolu gars yi sax duñ ko wax lañ naan eh, loolu mooy société bu normal laa wax mu ne wa qaala Iyaad <laughs> al-imaam al-haafiz ba léegi dal fat rahimahullah alay ma mu ne al imam al-qaadi al-Maaliki rahimahullah nee na maanaam anna al-xalwa bil ahmaa mu'addiya ila al-fitna wal halaak fi diin loolu gisoon nañ sànk ci kaw mu ne mooy di wéetëg jigéen ji di wéetëg ay jegeñaale jëkkëram yu góor mooy pas ñoom ñëpp ñu nekk bu dee ñoom ñëpp bu dee ñaar loolu xam nga ne waxuñ la wéet lañ la wax wéet mooy tête à tête kenn ak moom kenn loolu lañ la wax xam nga ne bu dee ñaar la loolu taxul ñuy wax voilà mooy wéet ak mbokk yi jëkkër yu góor yi kenn ci ñoom di wéet ak soxnaam loolu day jëme ci fitna ak alkande ci diine fa ja'alahu yeneen saa sam dafa ko halakil mawtu comme alkande dee waaw fa awradal kalaam mu daal di indi wax ji mawrid at-taghliz ngir taral ngir nañ ko sori waaw mu ne wa qaala al-Qurtubi kanta al-imaam al-Qurtubi Abul euh, Abbaas Ahmad rahmatullah alayhi sëriñ waroom tafsir bi alhamdulillah rahmatullah alayhima nee na fil Mufhim ci téeram bi muy sharh Sahih Imaam Muslim mu ne al-maana anna duxuula qariib az-zawj ala al-mar'a az-zawj yushabbihu al-mar'a fi al-istiqbaah wal fi al-istiqbaah wal mafsada ay fa huwa muharram moo fa huwa mahramun ma'lumu fa huwa muharramun ma'lumu tahrim wa innama balagha fi zajri anhu wa shabbahu bil mawt litasaamuhi an-nas bihi min jihati az-zawji waz-zawjati li-ilfihim bidhalika hatta ka'annahu laysa bi ajnabiyyin min al-mar'a fa kharaja hadha makhraj qawl al-arab al-athar al-mawt wal-harb al-mawt ay liqa'uhu yufdi ila al-mawt wa kadhalika dukhuluhu ala al-mar'a qad yufdi ila mawti ad-din aw ila mawtiha bi talaqiha ah inda ghayrati zawj ghayrati aw ila ghayrati ghayrati zawj aw ila rajm in waqa'at al fahisha li waxoon na ko sànq imaam da ko ëndiwaat nii eh, bon mu ne imaam al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'a nee na dugg ci bokk jegeñaaley jëkkër ji dugg ci soxnaam moom jëkkër ji loolu da ko melale li nga xam ne mooy ak dee ndax ñaawaay la nga xam ne ak lu ñaaw la ca mën a xew mooy loolu dafa nekk mu ne loolu daa nekk li ñu jublu mooy dafa xaraam xaraam goo xam ne xam nañ ko waaye nag li tax leen saa salaam jéggil dayo ne alxamwul mawt dafa jéggil dayo ci lool ci jàjj ko melale ko li nga xam ne mooy ak dee ndax nit ñi dañ cee sàggane mel ni dañ koo lu permettre dañ koo permettre ci jox côté même jëkkër ji ah même jëkkër ji léeg-léeg moom moo koy def mooy ñëw ne waaw waaye booy euh, waaw Euh, di wax ak frère de mais yow gëj nga kër ga ah, kër ga gëj naa fa mu yow yow yow yow yow yow yow dem soxna si moom kese mu ne fa yow ko yow yow yow man man yow xaw ma nit nga wala doo nit xoolal <laughs> <laughs> mais waaye grand bi dama waroon xas quoi man xam naa kon doo may paas foofu quoi man dama ko rusoo na wax sax mu mu mu yónni ma paas quoi ah, nee na ma seeti soxna si quoi ah, léegi mooy comme comme loolu la quoi taxaw moom kese dëkk kat mooy demal wéet ak moom mais <laughs> di ko wéttali nee nañ taxawuñ ne ki leen ñetteel mooy saytaane wala iyaazu billaah mu ne nag li tax nag mu daal di kon euh, jéggil dafa fii mooy këne gaa yi dañ ko woyofal même di ko ko permettre hatta côté jëkkër ji même côté jabar ji waaw même côté jabar ji soxna si wax ko waaw yow man sama jëkkër ji xaw ma ban njariñ nga am yow du la gis dara waaw allo waaw mère fekk yaayu jëkkëram woo ko naan ko waa xaaral ma euh, paas ko naan ko waaw na def waa astu naan ko yow yow kay bu ma wax dara yow daal daa mel ni yow yow du ma sa chéri yow moom boo ma nee nob naa la moom góob ma ko yow man ne sama kër duma la gis ji jëkkër la ay non bul wax loolu ma ne ah yow ba dinaa ko wax kay yow li ngay def ñaaw na <laughs> am non nga lii nii lii ko loolu ci boppam mooy li xaram mooy côté ndaw si naka noonu kati jëkkëram ci boppam jàppuñ ne loolu garaaw la loolu lay wax nii. ni loolu lépp ñoom ñoom ñépp amul kenn ku jàpp ne nii fii mu ne lu garaaw la. li ilfihim ndax dañoo miin bi daalika dañoo miin mbon gii hatta ka annahu laysa bi ajnabiyyin min al-mar'a ba ñu jàpp ne mooy frère u jëkkër bi mais kooku doxandéem la ci ndaw si ah alors ah il ah. mu ne dañ koo miin gi jege ba ñu jàpp ne loolu non ñoom duñu ay étranger alors que ay ci keneen ki ci ndaw si ndaw si tamit étranger la ci moom parce que li ma la waxoon gis nga bu ko frère bi fase woon moom man na ko denc man na ci ndaw soos wala frère bi faatu moom mën na denc soxnaam voilà mooy moom doxandéem li ci ndaw si ki mu jegeel mooy jëkkëru ndaw si mais jegeewul ak ndaw si mais dañu ko miina miina miin ba laisser aller daal di am laxisme am ci côté boobu wal iyaazu billah waaw waaw mu ne fa xaraja min hada maxraja qawl arab li mu génn nag ci wax ji comme li arab yi di wax al asarul mawt ah gaynde moom mooy dee mooy dajeeg moom mooy dee ak dee al xare it mooy dee ah mooy foofu moom fooy mën a dajeeg dee la waaw day mën na la jëme ci dee mooy tamit dugg yooyu ñooñu di dugg ci soxna yooyee seen soxnaay frères yi loolu mooy ak dee ci ñoom de seen diine day yàqu de waaw waaw <laughs> day yóbbe ci sa diine yàqu walla boog ndaw sax ci ak faatoom mooy façon faatu mooy yàqal nañ ko dund maritalam googu mu amoon yàqu na bu dee jëkkër ji fiiraange da koo yóbbu ci mu fase ko wala boog ñu war koo rajmu moom ndaw si ba mu ci jëlee ëmb xam ne lii te du jëkkëram ndax jëkkëram newu fi dañ koo maye jëkkëram masagu koo gis moo xamoon na ko ci koñ bi waa waaye tukki na ay cinq ans après ñu may ko ko waaw frère jëkkër bi di fa dem di fa dem di fa dem di dem ba jur fa dara <laughs> waaw fam ba lon won lor mu leer ne lii moom du jëkkër ja léegi ci réewum sharia ñu war koo raj mu boobaa kon moo ko yóbbu ndax sangewu na dañ koo war a xaañi xeer ba mu faatu bu boobaa kon alxamul mawt lëg ko yóbbe mooy alxamul mawt mawt ga ko yóbbe dee mooy loole wal iyaazu billaah waaw <laughs> waaw waaw mu ne wa qaala ibn al-Athir léegi nag ñu jeexal mu ne al-imaam ibn al-Athir ne na fi nihaaya ci tiirim an-nihaaya al-maana anna xalwatal mahram biha ashaddu min xalwati ghayri min al-ajaanib loolu la imaam Nawawi doon wax léegi bi muy dàq wax jële te ne wéetu mahram bi hmm, biha ah mooy ci gina parce que ñoom lañ ko tekkee moo tax imaam ibn al-Athir <laughs> mahram bi la tamit da ciy dugg waaw mu ne moom wéet moo gën a tar ku keneen ku dul moom ci jàmburu ndaw ci ñi jàmbure ci ndaw si li annahu rabbuna ndax léeg-léeg xasuna mu rafetal ko ay mbir moom ndaw si laha ashiya ba pare yen ko ala umurin ci ay mbir yoo xam ne taxulu ala zawji min altimasi ma laysa fi wasahi mooy rafetal ko ay mbir jëkkër ji nag am problème mu moom ngir daj mën a am loo xamante ne nii moom poosam mayu ko ko waaw waa jëkk mooy waa ji ñëw li rafetalal femme bi di ko jéem a di ko jéem a góondi ci ay mbir yoo xam ne day jëkkër jabar ji day ñëw di ko wax ak ndaw jëkkër ji ginnaaw gi ngir moom mu utal ko yooyu du ko ne nag diw moo ko wax léegi loolu seen diggante yàqu fa waaw waaw <laughs> ak yu mel noonu wallahu taala alam ba nim jeexe waaw mu nekk annahu day mel ni qaala ne alxamul mawt alxamu mooy dee ay laa budda minhu manu la ñàkk wala yumkinu hajbuhu anha ndax ku mel noonu en général ci société ni mu deme mooy di ko muur ndaw si day jafe da tamit mooy dañu am société ñu jàpp ne loolu mooy normal sax mooy rakku jëkkër ji dem seeti jëkkër euh, jabar ja jabaru frère am yooyu sans kenn ñu wit loolu daa mel loolu loolu jàpp ne moo normal ay laa budda minhu mooy man na ne wala yumkinu manuñ ko ko hajbu euh, mooy ko yii kama annahu la budda min al <laughs> waaw mu ne loolu day mel ni alhamul mawt mu ne mooy comme mbir yi ni mu deme ci sociétés yi ba tàmm loolu mel ni lu mën da nekk la lu mën da ñàkk comme ni dee manu ñàkk ci nit ki comme loolu la waaw mu ne lii nag wujj bi a ah, Cheikh Taqiyuddin moo ko euh, ki ci Sharhul Umda wallahu taala aalam kon nag ci kaw noonu kon ci lañu yem ni euh, kene euh, hadis ba bokk wallahu taala aalam bii di ñu gis hadis bi ci tegu